wa fii nahyi nabi ci tere ji nga xam ne nag moom la tere yonent mi aleyhi salaatu salaam an kalaami haa'ulaa'i salaat xam nga après dana jullit ñi comme niñ gisee ci qissatu ba léegi ñu ngi ci Zaadul Ma'aad fii hadyi xayril ibaad yi aleyhi salaam di wax ci li jëm ci qissatu Kaab ibn Maalik bi nga xam ne moom la nettali moom sayyidunaa Kaab ibn Maalik ah, te mu nekk saxiixayni wa xayrihimaa mu ne tere gi leen yonent mi aleyhi salaatu salaam tere jullit ñi ne bu leen wax ak ñi ñoom ñetti ñii rek wëllif ñeneen ñi ci des moo ñeneen ñi waxu leen ko waaw waxul ñeneen ñi comme naafiq yi mu ne loolu day wone wane dalilun ala sidqihim wa kadhibil baaqi mu ne loolu day wane loolu day tegtali seenum dëggu ñetti ñi waaw waaye ba muy wane dëggu ñetti ñi lay wone waxu waxu ñàkk wax lu dëgg wax lu am ñi ci des ñépp waaw mu ne fa araada hijra saadiqiina wa ta'dibahum ala hadha dhanb suñu boroom nag moo àtte teg leen lii yonent mi alayhi salaatu salaam teg leen lii mooy ñu gàddaay leen dootuñ doxalanteeg ñoom waaye ngir lan wa ta'dibahum lan moo tax mu di ak yar leen ci bàkkaar boobu ñu def mooy baña di ànd ak yonent mi alayhi salaatu ba mu wootee ba boroom bi wootee ak yonentam ci loo xam ne da leen di dundal waaye ñoom demuñu waaw muy demuñu Tabuk bàkkaar boobu di bañ a dem gi loolu la leen yare nan la leen yare nan la doxaleen ñoom mooy mu wax ñu gàddaay leen waaye mu wax ñu daldi leen lan ñu daldi leen mooy eh, ñu gàddaay leen daldi leen ci yar mu ne wa amal munaafiqun kanta yi moom fa jurmuhum a'lamu min an yuqaabala bil hijra mais mu ne wa kanta yi c'est boo gisee nga ne waaw mais affaire bi xam nga boo xoolee dañ naan mais mbir yi c'est pas disproportionné ñoo xam ne wax nañu dëgg hein ñoom ñu teg leen lii gàddaay leen walla kii leen alors que gars yi waxul dëgg ñoom mbir mi sawaay ah ñu defal leen lële sawaay mais loolu moom ah mu ne la nag loolu laa lay wax ne loolu noonu la parce que ñële mooy ñi dëggu borom bi subhaanahu wa moo def loolu këni nañ leen gàddaay ci loolu ngir yare leen ci bàkkaar bi ñu bañ a dem tabu muy bañ seenu bañ a dem tabu mu ne kantaa naafiq yi c'est que ñoom seen crime yi nga xam ne mooy crime weddi yàlla gi nekk ci ñoom ndax naafiq gëmul yàlla waaw da koy mbubboo nag mu ne crime moom bi nekk ci ñoom moo gën a garaaw adam moo gën a màgg min an yuqaabala bil hijra moo moo gën a màgg ñu koy fajalan naan da nga koy gàddaay naafiq naafiq moom moom mbiram naa dépassé na hijra dafa tuuti ci li ñu ko war a def dafa dafa tuuti ci li ñu ko war a def moom ki nga xam ne mooy naafiq bi waaw mu ne fa dawa'u hadha al maradi la yu'malu fi maradi nifaq gis nga feebaru ah, feebaru jàkka dem tabu ba tax bi tax ñoom demuñu li ñu koy faje mooy liñ koy fa dawa'u la koy faj médicament bi faj feebar bii di ñàkk dem tabu kenn du ko def kenn du ko def ci feebaru ak naafiq naafiq loolu mooy yow mu ngi mel ni nga fekkub désert naan da ngay arrosé désert akub sóowub ndox moom looloo yëpp mooy gis nga naafiq yi nekk fi di leen hijra xam nga moom mook li ma wax sànka yam nga fekkub désertu saaraa bi nga ne é damaa bëgg désert bi verdoyant dama bëgg désert bi leer naat noo koy defe ma jël soowum ndox ñëw ba ci bunt saaraa bi sawaay jël soowum ndox sotti ci naan ay wa vertal saaraa wi naa quelques jours mu ñëwaat gis gàncax yiy jóg mooy yow majnun anta naafiq yi nag noonu lañ ñooy désert bi gis nga ni désert bi woowe ñoom noonu lañ woowe gis nga boo leen hijra mais dara leen dul wàññi comme ni nga xam ne soowum ndox mi noonu la dul wàññee dara ci li nga xam ne moom lañu <laughs> soow bi ngay sotti ci désert bi mooy naafiq yi feebaru naafiq yi jar yul dara yi leen hijra hijra leen jariñul dara jariñul tuus la dul jariñ jariñul dara ñoom naafiq yi seen hijra gi jariñul dara waaw moom moom mooy kuy dóor ci rdm du jariñ dara de ndax ñoom seen kaa dafa gën a garaaw dañoo wow comme ni saaraa bi wowe soowum ndox soowum ndox du leen du du du ko tooyal de moo hijra yi du leen tooyal seen xol bañ delluwaat mukk walaa faa idata fii mais c'est que hijrab naafiq médicament bi ñu fajee ñoom sëy naa Kambum na Malik parce que ñoom ay jullit lañu ay wëy nga ngëm yàlla yu yu dëgër lañu ñooñu xam nga ne moo sori naag li nga xam ne mooy naafiq mooy jariñul dara <coughs> ñu jariñ dara ñii dañoo gëm yàlla ñoom loolu na leen jariñ mais naafiq yi walla faa idata fii jariñu leen tuus ku leen doon jéem a hiira du leen jariñ tuus mu ne wa hakada yafalu rabbu subhaanahu bi ibaadihi fi uqubaati <coughs> fi uqubaati jaraa'imihim mu ne nag naka nii nag la borom bi subhaanahu wa di jëflanteeg jaam yi waaw ci bu leen buy bu leen di mbugal ci ci yi ñu def leen di mbugal ci bàkkaar yi ñu def nii la su nii yonent ma ne saa def ak ñi noonu la noonu la loolu mooy ci borom bi rek la ko la la roye loolu waaw fa yu'addibu abdahul mu'min mu yare jaamam bi nga xamante ne dafa gëm yàlla mu yare jaamam bi nga xam ne dafa gëm yàlla ah alladi bi nga xam ne yuhibbuhu wa huwa karimun inda da ko sopp moom borom bi subhaanahu wa mu nekk ku tedd fa moom moom nan la koy yare nan la koy yare bi adna zalla wa hafwa ci lu gën a ndaw ci tarxiis bu mu def da koy yar waaw parce que bëggul mu def lu lu lu lu lu ëpp loolu waaw mooy bu demee bàkkaar boo xam ne ab tarxiis la bu gën a tuuti ak lool mooy da koy da koy da koy da koy yar parce que daf ko sopp waaw da koy won conséquences yi léegi ba looloo tax mu ne fala yazaalu mustayqidan hadiran <coughs> ba looloo tax jaamam boobu borom bi subhaanahu mu sopp moom du deñ di nekk koo xamante ne day nekk ku vigilant yeewu nekk koo xam ne ku vigilant lay doon waaye mu ne am amma man saqata an ayni ndax xam na ni moom lu mu def rek buur yàlla mu ngi mel ni comme ni waa ji xale bi saa bu defee lu dul noon mu tappe ci doigt yi tak tak waaw pour mu vigilant ci yi muy def ginnaaw bi ko expliqué ba mu xam ne lii la voilà bu naree def lu dul rek bu commencé rek mu ne ko tak bu ko defee moom mu vigilant balaa defati loo xam ne du noonu mu dina ci bàyyi xel mu ne noonu la suñu borom lu mel noonu lay walillahi masalul ala lu mel noonu lay doxale ak jaamam yi ñi nga xam ne da leen a bëgg dañoo tedd fa moom waaye kantaa ñi nga xamante ne nii dañoo dañoo rot ci ay ci ci moom ci moom borom bi subhaanahu wa taala wa haana alay te ñu doyadi ci moom fa innahu yuxli baynahu yuxalli yuxalli baynahu wa bayna maasi waaw moom borom bi subhaanahu wa taala li muy def mooy day dox diggante day da koy bàyyi waaw diggante ak bàkkaaram yi mooy du ko du intervenir yi bu defee bàkkaar da koy bàyyi noonu mel ni moom li muy gën def bàkkaar affaire yi di gën a neex moo tax mu ne wa kullama ahdatha dhanban ahdatha lahu ni'ma saa bu defee bàkkaar rek mel ni borom bi da koo gën a yokkal benn xéewal ndax bàkkaar bi mu def moom noonu la koy jàtte muy waa yi nga xam ne dafa doya di fa borom bi subhaanahu wa jàpp na ne ndax day gis mais li muy gën naan sàngara day tax mu gën aay ci li muy def waaw ñu naan doo dégg léeg-léeg ñu naan diw artiste diw balaa gën a mën a way rek daa màndi waaw bu màndee nekk ci podium bi sa way di yuuxoo ko yaa di def lu ne gaa yi fan yi di gën a daanu muy gën a bari ay fans disque mi di dox disque d'or yi di wadd gaa yi moom tout le temps nit ñi gën a bari fu mu gën a defee ak caay-caay affaire yi gën a baax moo tax mu ne fa kullama wa kullama ahdatha dhanban saa bu bu bu defee ab bàkkaar ahdatha lahu ni'ma suñu boroom defal ko xéewal waaw mu ne nag wal maghruru yadhunnu anna dhalika min karamatihi alayhi ki waru nag moom day jàpp ne lii nii karaama buur yàlla defal moo tax doo gis gaa yoo xam ne dañu nekk ci lu bon lu yàgg liñ ci nekk seen mbir bi mel ni day gën a dox ñu foog ne loolooy tax dafa baax moo tax ngay dégg ahlul bid'a wal ahwa ñi nga xam ne nitu bidaay dañuy nekk ci yoo xam ne dafa diamétralement opposé charia ñu naan la li ñu nekk bu dul woon dëgg ba léegi kii euh, jeex na parce que lu dul dëgg du yàgg dañ naan la loolu kalimatu haqqin yuraadu biha baatil la waxu dëgg la waaye caaxaan nga ci nga ci nga ci jublu boo ma waxee loolu ma ne la yow iblis yàggut parce que yow yow mi fi indi sa bidaa wala ñi ngay topp ci bidaa boobu ñooñu mënoo wax bañ mag iblis est-ce que ñoom iblis fi jiit iblis leen fi njiit te iblis ba léegi mu ngi fekki caaxaanam est ce que dafa tax ñu ne kon iblis li mu nekk baax na parce que bu baaxul woon du fi yàgg parce que lu dul lu dul lu dul dëgg du yàgg xam nga doo ko wax dañ naan la yow sa baatil bi kun hunaaka sa waay jàllal nele soit la baa kenn du la d'accord loolu ay yàgg na fekk talan mooy yàgg yow sa sa suñu dund yu gàtt yi ku ci am fan yu gudd ba boo mayul soixante-cinq soixante-dix ans yooyu ngay am quatre-vingts ans bari bari cent mooy dañ leen di lim te yow jullit bi boo mooy yow bokkoo ci yow bokkoo ci yow bu dee ci loolu ngay natte ndax lii yàgg na am yàggul ah non même bu doon yàgg na dañ naan la Iblis a ngi fi yàgg na fi est ce que day wane ne Iblis dañ ne baax na doo ko wax parce que xam nga ne du dëgg kon yow dañ naan la seen loolu it neen la kon nag mu ne wal wal maghruru ki nga xam ne moo loru dëgg dëgg moo waru dëgg yadunnu day yaakaar am na daalika kër saa bu defee Hmm? nga gis moo tax yéefu yéewu réewu yéefér yi am na jullit ñu ci waru naan yéewu yéefér yi gis nga malgré gëmuñu yàlla dewuñu dara seen dëkk bi comme panaal walla comme aljana foo gisee fii seen lépp a dox waaw alors que ñun jullit ñi ni ñu sonnee yéefér yi di ñuy gën a def ci caay-caay di légaliser ay homosexualité ay lu ne hein ay liberté libertarisme libertal liber libertinage lu ne ñu nekk ci mu hmm? fujuur gi lu nekk ñu tas ko mel ni affaire yi seen seen croissance ak seen économie ak seen dëkk day gën a dox waaw loolu nag la imaam Ibnul Qayyim di wax naan c'est que ñooñu parce que buur yàlla du def comme ni muy def jullit ñi xam nga jullit ñi moo tax da ngay gis jullit ñi ak lu ñu sonn sonn yenn réew yoo xam ne mu ngi gis ay tremblement de terre bi am nga naan ay way jëlee gis ñi ñàkk xel lii de buur yàlla bu amee jaaxal nañu de euh, Bangladesh bu sonn gii jullit ñi ñu doon ay waay waay waay inondation yii ay waay Birma yi xanaa buur yàlla gisul ñii ñoom jullit ñi ñu sonne nii waay waay a xoolal ci wet gi xoolal xoolal xoolal yéefér yi tubaab yi ni seen dëkk yi doxee ak loolu daanaka yi yëpp ki naturel yu bari yu garaaw yi yépp du fa am mooy yow dañ naan la parce que yow loolu soppu boroom bi la subhaanahu wa taala mooy lim la wax bu soppeeb jaamam bu defee lenn ab écart bu ko defee benn bàkkaar da koy indiwaat da koy teg dara loo xam ne day tax mu ñëwaat waat ci boroomam xam ne ah def naa lu dul noonu de naa dawaat ci sama borom alors que yéeféer bi da ko ko dul defal parce que loolu jariñu ko dara parce que boo ko moo tax doo seetlu yéeféer yi bu leen yu mel noonu dalee ay tremblement de terre yu mel noonu yoo xam ne manuñu ci dara bu mbugalum yàlla la kese ñoom lan la ñuy wax di nga gis ñuy dellu ci yàlla jamais mais dalee demee teewul ñu la ñu newoon waaw tey lañ gën a légal légaliser ngóor jigéen ak yooyu te pourtant da ngay gis léegi ay tremblement de terre di am fu ne ay jéye am ay kii ci ndox mi lu ne mais dara la leen jariñu waaw kon kooku mooy gis nga yooyu doo gis moo tax doo gis muy récurrent ci ñoom tout le temps parce que buur yàlla xam na ni ñii nii lii jariñu leen dara du leen indiwaat alors que jullit bi da ngay gis yooyu bu dalee ay nit ah wala nga gis mbugal bu dalee ay nit ay ñoo xam ne jullit lañ ni ñuy delloo seen borom waaw waaw ñuy delloo seen borom alors que ñun dara waaw da ngay gis bu bu bu bu amee ñu toog jamono ya muy taw amul jullit ñi lu ñuy def dañuy def ay salaatul istisqa di def baaw naan di ñaan di dellu ci borom bi du ko ñaan ne yéefar yi bu amee sécheresse lu ñuy def. lu ñuy def dañoo dellu ci yàlla mukk delluwuñ ci yàlla fi la ñuy nekk di saaga rek nature bi sax la ñuy saaga te borom bi ne woon na ay way doomu aadama bi moom mat a tooñ waaw tooñ na ma te warul woon mu tooñ ma de ndax day saaga day saaga nature bi waaw te man maay nature bi mooy moo ko fi def dëxër day saaga àddina bi ki fi def dara kay boo ñëwee saaga ko saaga affaire boobu mooy ki ko fi def nga saaga rek waaw wax lu ñaaw ci borom bi subhaanahu wa kon mu ne ki loru day jàpp ne li buur yàlla defal ko karaama la waaw mooy karaama la lu mu ko defal waaye moom ki waru mooy ki nga xam ne da ngay jullit yi lay dalaa mais waaye jullit yoo xam ne day gën a lu muy def bàkkaat ay biram di gën a dox waa joo xam ne da nga koy gis ci ribaa rek lay dundee jullit la de boo may sax Seydina Muusaa la tudd wala Seydina Isaa waaw mais commerce yépp commerce yépp ribaa la da gis koo xam ne mais njaayam yépp ci riba la waaw riba lay dunde moom lay defe lépp kenn ki moom ci musique bi la ne mais comme que day gën a bari fans riba bi muy def ay waaye yow magasin yi di gën a bari waa ji oto bi contrat yi dara baaxu ay ay njaga njaay la waaye gisoon nañ façon ni eh, contrat yi baaxul yi am na waxoon nañ la moom ci yooyu la ko teg ñu xamal ko ko mu a waaye sama yoon da cee ne waaye yow nekki waaw di continuer ci lu xaraam mbiram yi mel ni day gën a yokk xamul nag dañ koy ñee ay waay jële waay mooy la daloon Qaaruun rek yaa layta lanaa mithla maa utiya Qaaruun innahu la duu hazzin aziim ay waay ka neexoon ñu am li Qaaruun a am waaw ay waay moom de buur yàlla utal na ko oh, baddil na ko de <laughs> la duu hazzin boroomu sër la bu rëy bu màgg waay waaw ndax lan bu ma soon a génn ak alal ji muy drainer moom Qaaruun waaw inna Qaaruuna kaana min qawmi Muusaa fa baghaa alayhi waaw dafa beew seen kaw ci waa kër naa Muusaa la bokkoon mooy ci waa banu Israaïl ndax borom bi da koo jox minal kunuuzi maa inna mafaatihahu latanuu'u bil usba voilà ul um quwwa dafa bale woon gaa yi di ko ñee waaw mais ba ko buur yàlla bugalee fa asbaha alladhiina yataman eh, alladhiina ñoom ñaar nga xam ne dañ doon dañ doon dañ doon lan ñee doon ko ñee naan ay way ñu amoon la xaarul amoon waaye ka am na la ay way buur yàlla ndekete moom daal nii rek mooy mu indiwaat leen mooy lool la moo da ngay gis nit nekk ci lu xaraam ay mbiram di gën baax waaw di jënd mais jënd njaay ci riba kese la dëkk ndax nit ñi noggatu nit ñi jënd jël suufu nit ñi jaaykatoo suuf la mais sàcc suufu jàmbur boole ci suufam ku mu ta ku mu amal frontière kër terrain am nga problème dina am lu mu ci sàcc ay affaire am di dox gars yi di ko tagg di ko tuddee gàmmu di ko tuddee màggal di ko tuddee cant di ko yóbbu fu ne di ko invité fu ne muy joxe billet Makka yi ay di dox gars yi di ko tagg naan moo fi ne ak a baax waaye dara mbir yi di gën dox rek ba gaa yi am waa ñoom ustaas ñoom dañoo dañoo jalu rek <laughs> ustaas mii nga xam ne sa ay ndékki dafoo të keroog rek ñoo jélloo nga dégg gaa yàqkatu der yi ñoo jélloo kër de ñoo jélloo kër moo ustaas ñu dégg saxaay soxna si di ko di ko pëndal nga naan lan parce que joxewul lu doy nga naan lan bon oustaz nag gis nga nag yooyu la quoi moom dafa jalu kese moo tax mu naan lii dafa xaraam nan la xaraamee kii nga xam ne moo xalifa yi d'accord nañu xaalisam di ko nangu mu baaxul woon nañ ko nangu bon oustaz oustaz joxumpa mii dafa dafa soxor rek muallim yi nii lañ mel de am muallim am muallim la <laughs> waaw bon dafa amul rek moo yow oustaz jéeju mii daal dara la amul daa ñàkk rek moo tax mu jalouser waa ji quoi naan sa waay alalam ji war na koo seetaat naan ko yëwénal sa alal ji parce que lii daganul lii kiiwul dafa galu kese mooy loolu la mbir yi gën a dox malgré bàkkaar bi mu ne mu ne nag wal maghruuru ki loru nag ki woru woru yadunnu anna dhalika min karamati kene waajooju noonu parce buur yàlla da koo teral ah karamatu alay teral bu ko buur yàlla teral kontaan ci moom moo tax muy gën yokk mbiram du Firawna noonu la meloon Seydina Muusaa du loolu la ñaan keroog ne man daal ba mu koy ñaan ñu alal man daal borom bi gis naa ne kii saa bu ñuy xëyee mbiram di gën a baax mooy muy gën a féete kaw daal ci affaire yooyu ci beew gi mu nekk di gën a kii mbiram yi dara am santé de fer la ko buuram bi mayoon bu foog ne loolu daa gën a tax moom moo nekk ci dëgg waaye bu ko buur yàlla di mbugal xam na ne hé naa yakun ala shay'in newul woon ci dara waaw kon bari nañu waru lool la ñoom dañuy jàpp ne seen am-am nu muy dina yokk malgré daganul que ne loolu day wan ne kon ñoom li ñu nee baax na mu ne walaa yaalamu te waajooju xamul ne anna daalika aynul ihaana te ne dëgg-dëgg jox jooju ko buur yàlla di jox loolu mooy mooy dëgg dëgg toroxal bu mu koy toroxal ndax lan sa nastadrijuhum bi mu wax min haythu laa ya'lamuun wa umlii lahum inna kaydii matiin allahu akbar allah suñu boroom nee na gaa yi dama leen di jay waaw sa nastat rijuhum xel séef naa leen a jay min haythu ba foo xamante ne laa ya'lamuuna ñoom xamuñu waaw dama leen di bàyyi rek ñuy déraper rek bàyyi leen ñu nekk ci seen dérapage yu total yi jàpp ne loolu day wane ne ñoom li ñu ne baax sa nastat rijuhum bàyyi leen maa leen di jay di leen defaral seen affaire ñu may weddi nuñ ma gën a weddee seen affaire bi gën a baax waaw moo daloon waa Quraysh bi seen affaire bi gën a baax ñu jàpp ne yonent bi alayhi salaatu salaam xoolal mu nekk ci dëkk bi Quraysh fii Makka amul dara ak ñi ko gëm nekk fi di ñu sonal ay li ñuy def xaraam naag lii baaxul ak lii baaxul alors que ñun suñu affaire bi gën a baax moom mu ngi nii di gën sonn gaayam yaa ngi ñu leen mbugal waaye bu yàlla àndoon ak ñoom bu leen dimbali ñii dañuy font quoi hein mooy ñu waroon nag loolu la ñuy foog jàpp ne nag jox gi leen di yàlla jox loolu mooy wane da leen a teral te xamuñ ne wala yàlla mu ta xamul ne na zalika dëgg-dëgg lool aynul ihaana mooy dëgg toroxal gi leen borom bi subhaanahu wa taala toroxala te ñoom yowuñu waa waaw mu ne wa annahu te moom borom bi xamuñ ne borom bi subhaanahu wa taala yuridu bihi al-azaab ash-shadiid gis nga boo gisee mu leen def lii mooy da leen di jay mooy da leen di mooy loxo ci poche la leen bëgg a jàpp waaw annahu ta borom bi subhaanahu wa li mu leen nammal mooy al-azaab ash-shadiid mbugal mu tar mu leen di xaar ndax lu mu leen di gën jox ñuy gën a nuur ñoom moom mu ngi mel ni ku ne ci géej géejug alkande ñu jox la kii de sauvetage de sauvetage waaw gilet de sauvetage xam nga booy dugg taxaw ci tafas gi di dugg par ndànk di dugg par ndànk di dugg par alkande yow yow tafasug alkande nga nekk di dugg mooy nooy gën dem affaire bi day gën a neex parce que gilet de taal bi day tax yow doo doo la doo doo doo tëmb ci biir ah yow nag ngay dem waaye di di sànni loxo yeeg nii muy neex rek ah voilà di bronzer waale alors comment comment vous me voyez ah les gars moi les gens pneumatique bi gars yi ne foofu regardez-moi ah ci suufu soleil bi ah tàngul bu baax noonu seddul bu baax noonu ngay gën dugg ci géej gi rek di dem di dem. yow daal mel ni looy gën a avancé yi gën a baax ngay gën gis corail yi oh c'est c'est c'est c'est bien regardez-moi ces kii de corail ces bandes de corail ces bandes de poissons ngay xool yoraa sa sa bët yooyu nga xam ne mën ngaa nuur nuuraale di xool kii di contempler di gën a dem rek jàpp ne hé hé ndekete yoo géejug alkande nga ne suñu boroom boo tax mu ne te xamul ne buur yàlla moom li mu ko nammal ci lool mooy al adab shadid mbugal mu tar mi wal uqubata allati laa aqibata maaha mbugal mi nga xam ni après moom du badara waaw waaw mooy bu la tegee amatul beneen mooy yow moom c'est fini t'es mort waaw kama fil hadith al mashhur mu ne comme nim nee ci hadith bu siiw bi ah ma ne ko lan la xadiis bu siiw bi daal di wax yaa al imaamu ibnul qayyim mu ne idaa araada allahu bi abdin xayran ajjala lahu uqubatahu fi dunya wa idaa araada bi abdin sharran amsaka anhu uqubatahu fi dunya fa yaridu yawmal qiyaama bi dunuubihi mooy xadiis boo xam ne al imaamu abu isa muhammadu ibnu isa ibnu sawrata at-tirmidi moo ko solo waaw te imaamu ahmadu sëriñu sëriñam imaamu ahmad soloo na ko ne ko imaam alxaakim ah, ak imaam alxaakim ah ñenn ñi imaam alxaakim imaam tabaraani imaam ahmad ah moom ci seydna abdallah ibn mughaffal la ko soloowe seydna ahmad imam at-tabarani yu ak imam al-hakim ñu ngi ko jële ci xadiis seydna ammar ibn yaasir ne ci at-tabarani imam ibn adi soloo na ko jële ko ci seydna al imam ibn abu hurayrata xadiis imam at-tirmidhi bi imam al-hakim soloo na lu mel noonu ñu jële ko ci seydna anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu warda léegi mooy lan la xadiis wax yonent bi saa saam ne ira ida araada bi abdan xayran gis nga buur yàlla bu nammalee benn jaamam yiw ah nu muy def ajjala lahu fi dunya da koy gaaw a indil ko bu la bëggalee hmm, jaamam bi bu koy bëggalee yiw mooy da koy gaawalal li ko naroon dal lu metti alaaxira lay def mu dal ko àddina waaw waaw te booy booy manoo ko def comparaison mooy bu la daloon àllaaxira la doon gën a metti junni yoon mais manoo ko sax compter kon mooy bu la leen dafa def mu dal la ci àddina bi mooy vraiment yow dalaa bëgg quoi waaw mu ne kon day koy gaawal yu metti yi koy dal mbugal mu ko mën a dal walla yu metti fii nii ci àddina bi waaye wa iza araada bi abdin sharan waaye bu bu nammee seetaan jaamam ba ba ba ba ba lu dul noonu dal ko moom borom bi subhaanahu wa ta'ala amsaka anhu uqubata day def daanaka dara lu metti ko dal waaw benn mbugal daanaka du ko dal fi dunya ci àddina mooy da gis mbiram day neex fi taraf yi moom daal ci opulence lay ne moom doo gis daanakay mbiram day dox waaw fa yaridu yawmal qiyaamati nag léegi nag bu agsee yawmal qiyaam nag ak noonu mooy bu ñëw moom àddinaam neex la defoon daanaka daanaka benn problème loolu koon am ay mbiram dox ay société di dox léppam di dox mais lépp ci xaram la ne mooy euh, ab yéeféer la walla koo xam ne buur yàlla da ko nar teg mbugal laatu bu koy kii bu dee jullit la ah waaye waa ji nag continuer noonu rek àddinaan di neex rek ndax lan am saka an fu buur yàlla moo téye mbugal yi ko waroon a dal fii ci àddina di ko xaare yowmal qiyaam nag fa yaridu yowmal qiyaamati bi dunubi léegi nag mu agsi yowmal qiyaam teer si ak bàkkaaram yu bari yi nga xam ne foo jaar mu ko voilà <laughs> kon loolu la imaam al Qayyim bi am na solo am na solo surtout fii mu daanale nii am na solo am na solo fi ñuy daanale ndax moom daanalagul al imaam ibn al Qayyim rahmatullah kon mbir yi ah, kon moo tax Seydina Ka'b ibn Malik ak andoo bi li leen daloon loolu mooy li leen dal gis nga ni metti woon début maraaraatul mabaadi xalaawaatun fil awaaqib daanaka loolu la rek lay tasaat nii mooy gis nga ni metti woon ci hijra gi ñu leen def duñ leen kii ba mu dem ci kër Seydina Abu Qatada mi mu jàppoon ginoon ko sopp mais mu naan ko ndax gëm naa yàlla ak yonent alayhi salaam faale wu ko bu ñu insisté mu ne ko bu yàlla ak yonentam moo xam mu gën affaire bi gin koo metteeti ba muy jooy ñëw ba daanak xamatul réew mi xamatul nit ñi fi xamoon te fi la dëkk waaw yooyu yëpp di metti ndax buur yàlla moo leen nammal yiw yowmal xiyaam mu daal di leen indil loolu leen daloon bàyyiwul bàkkaar bi ñu def bañ ànd ak yonent ma sa sam bàyyiwul ba yowmal xiyaam mu fay leen ko ak yi bugal déet da leen teg fii léegi bu ko defee après loolu daal di leen tamxiis gin leen a daal di leen setal ba nag mu indi leen yowmal xiyaam bu ñu ñëwee ñu set wecc ak i bàkkaar ma sa sam ne jaam bi du di am ay nattu mooy moo xam ci yaramam ak yooyu moom ndax feebareek yooyu day nekk loo xam ne tuhra la mooy loo xam ne dalay dalay laabal moo tax moom yonent ma saa saam bokk na ci naanam yu siiw yi bu ma soon a ñëw seet si koo xam dafa feebar danaan ko tuhurun insha allah comme la waxoon Seydina Jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram seet si ko mu feebar mu ne ko tuhurun insha allah mooy lii dalay laabal dalay sellal dalay génn ci li nga xam ne mooy bakkaar yi nga amoon feebar bii la dal moo tax nit ki ajaban li amrul mu'mini waay waay yéemu naa man sallallahu alayhi wa sallama ci mbiru aji ngëm yàlla ji bu ko laalee na saabatu sar ha bu ko lu ko neex dalee mu daal di sant yàlla fa wa la mu gën ci moom waaye bu ko laalee ad-darra lu metti bu ko dalee ah mu muñ mu gën ci moom kon loolu mooy jullit waaw noonu ngay kiiwi mais natt yi du ñëw nga jàpp ne tay ma dee fu ne nga jooytu ko ku la gis xam ne yow mii daanaka lu metti dal na la nga mel ni déedéet lu yonent bi saa saam mu ñëwee bay bay bay yéemu ci mbiru jullit kay mooy kon yawit mériteel yéemu ko alayhi salaatu wassalaam waay xamal ne loolu lu mu metti metti tuhurun la insha allahu taala loo xam ne na dalay laabal bu soobee suñu borom subhaanahu wa taala kon xam naa tey fii lañuy am di wax wal imaam ibn al qayyim fi zaad